fi wasilatil munaa min asmaa'illahi al-husnaa rabbun tabaaraka aw rabbun taqaddasa aw rabbun ta'aala uluwwan rabbiyallah ah, kon bii wees jotaay bii wees gisoon nañ ci bi sirri haadhihil asaami salliyanna ala sayyidina alhamdul mahmud yàlla ah ak salaatu faatiha bi am li aju woon ci biir waaw li aju ci biir salaatul faatihi ak li nga xamante ne moom maanaam lenn ci yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk ala kulli xaalin euh, kon sa borom subhaanahu wa taala ci turam yu mag yi ak melom yu yëkkati yi surtout tur yi ak secret yi nekk ci tur yi moom la def utiliser def ci salaatu ala nabi bi maanaam salaatu faatihi nga xam ne mooy salaatu ala nabi bi nga xam ne mooy bi gën a màgg ci luñ joyal ginnaaw bi nga xamante ne nag dafa tudd suur borom bi subhaanahu wa julli ci ki nga xam ne mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne en réalité moom mooy kii yàlla feeñal ci moom mboolem turam yeeg meloom yi ndax da nga xam ne sama borom subhaanahu wa taala euh, awaam yi maanaam sans masque gi wala comme des mortels dañ koy xam jëfam yi maanaam dañuy gis yàlla di def di du dëgg di dogal ñaan tey yàlla man lii moo ko def ah ngay gis ñuy xam yàlla ci ay jëfam ak ñuy xam yàlla ci li mu def ci univers bi ñu koy gis loolu di leen permettre ñuy xam ana kan mooy seen borom amma ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a féete kaw ñoom ñooy aarif yi xam yàlla borom subhanahu wa ñoom ci melo yi yàlla yi lañ koy xamee wala yu piir piir piir yu mati ñoom meloom lañ koy xamee maanaam du du du jëf yi lañ koy xamee mais meloom yi cest à dafa bay attributs yu sans borom amee yooyu attributs yooyu ñoom lañuy ñuy comprendre xam ko xam lan lay tekki loolu bokk na ci solo gu màgg gi nekk ci ah, ah gis bi ñu gis lii li ñu jàll ci turam yi dafa day xam nga xam yi attributs lii la et cetera yii jëf la yi ay attributs la yii nag dafa aju ci moom léegi nag am maa ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a féete kaw ci seen biir ñoom dañuy dem maanaam nga xam ne yéegi dañ maqama siddiqiya ñoom ay waaqifuuna lañu ñoom nag yàlla dañ koy xam parce que mooy yàlla maanaam dootu du ne attribué la ñuy xool mais dañuy xam yàlla ci jëm bopp subhaanahu wa ànd ak ne yàlla kenn mënu koo xam euh, kon ci léegi nag mu julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci salaatul faatih mooy al-faatihil mooy ki li tëju woon wax nañ lan lay teg al-xaatimi mooy ki tëj maa sabaqa li hmm, li ubbeeku woon te mooy nubuwa gi yeneen yi alayhi salaatu wasallam mooy musra ki ñu tukkil al-mukallam ki nga xam ne moom lañ wax waxaloon maanaam sa borom subhaanahu wa daf koo tukkil rañaanal ko guddi mu nekk secret du dëgg

mooy xayru xalq mooy gën ji mbindeef annasirul xaq bil xaq mooy ki dimbali dëgg ci dëgg yàlla moo ko dimbali ci yàlla aljal yi dëgg gu feeñ gi mooy yàlla lislaam alquran moo ko dimbali sunna sharia jihad ba pare lépp ci dëgg la tegu wa ila siratikal mustaqimil haadi loolu tam gisoon nañ ko mooy kiy gindiwaate yàlla Ah, summa ala ali haq qadri qadri miqdaari an data azim maanaam kon ah, miqdaari azim maanaam màggaayu borom sayyid eh, sayyid sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kenn rek moo ko yàlla waxoon nañ ne la yii da koy sooy sooy jàng salaatu fatihi da ngay teewlu lan maanaa yi te njariñ gépp njariñ mi ngi ci nga baril ko salaatu fatihi nga baril ko te baril ko lan lay jotaay bi wees biñu ne lan booy bari saar Faatiha lan lay tekki voilà mooy su fekkente ne da ngay teewlu benn yoon ci jour bi nga toog concentré wu jàng salaatu Faatiha ci teewlu ci sa kanam jëmm yeneen bi sallallahu alayhi nga teewlu ko ci sa kanam concentré wu gis ne yow moom leer la goo xamante ne moo lay branché en fait yow dangaa mel ni ab haut-parleur boo xamante ne da ngay agir affaire bi day agir rek day day day lan maanaam ay ah, yow da ngay subir affaire bi micro bi gis nga boo déggee yor micro muy wax affaire bi di fort en réalité dañoo am pression bu def ci moom rek en fait moom du dara lu dul maanaam du acteur moom dafay subir yow tamit noonu ngay teewlu jàpp ne yow lii ngay zikkar bi leer gi ak doole gi nga xam ne moo nekk ci zikkar bi ñi ngi la koy branché maanaam yow da ngaa branché wu ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam looloo tax nga doole boobu di ko def nga teewlu ne faatih bii dafa bokk ci kàddu yàlla yu jiitu yi gis nga Cheikh Hadji Malick radiyallahu junj ko ci biir bi bi muy wax ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam borom dafa wax ak moom musalal mukallam ah, dinañ ci ñëw insha allah parce que détaillé wuñu woon partie boobu ci jotaay bu weesu léegi mu nga gis ko maanaam nga concentré wu ba pare sens bi nga concentré wu ko ba pare nga boo koy wax nga wax ko ak articulation maam nga articuler mots yi benn bu ci nekk nga répété ko bu paax articuler ci mots yi ci expression yi ba noppi nga fexe ba zikkar bi lépp nga yëgal ko sa biir yaram sa sa xol nga teewlu maanaa bi yëgal yë zikkar bi yëpp ci sa biir yaram loolu soo ko defee même bu dee benn yoon la même bu dee benn yoon nga ko def par jour bu nekk mooy bari nga li nga koy def sëddul bu dee benn yoon nga ko su fekkee ne nag da nga ciy def trente mille cinquante mill par jour te amul benn boo ci teewloo noonu mooy en réalité yow bariwuloo loo koy def loolu maanaa la bu am solo boo xam te ne bu mat a bàyyi xel amma li ñu wax ni dañ ciy dellu si mustral mukallama xam nga sama borom subhaanahu wa dafay wax yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci anam goo xamante ne waxu ko ak kenn yent yàlla Musaa alayhi salaam siiwoon na ci ne moom mooy lan kalimullah mooy ci daan jokkalante ak borom subhaanahu wa ta'ala kàddu moom mooy xejjum yàlla bi dam lay day wax ak moom borom subhaanahu wa ta'ala ndax sama dafa wax ak moom ci jotaay yu bari ah niki noonu allah allah allah allah allah allah yent yàlla isa alayhi salaam sama borom subhaanahu wa saxal na ne moom kalimatullahi la alqaha ila maryam ah? kalimatullahi la kàddug yàlla la boo xam ne daf koo sànni ci biiru maryam alayhi salaam maanaam kon kàddu yàlla gën na yaatu gën na yaatu parce que ko kun parce que mi ngi jógee ci kàddu bi naan kun nekkal fay kunu biir ma ne ah, kon kàddu yàlla gën naa yaatu que baatu alquran kese qul law kaana fil bahri midaadan li kalimaati qul law kaana al bahru midaadan li kalimaati rabbi la nafida al bahru qabla an tanfada kalimaatu rabbi walaw ji'naa bi mislihi madadan waxal ne géej yow waxal ne gis nga géej gi yépp su nekkoon daa su nekkoon daa ñu di ci bind kàddu yàlla yi xamal ni géej gi dina jeex wal am ci am na ci beneen aaya bi nekk sourate Qamar mu ne wal du tamudduhu sab'atu abhur géej yi ñu dolli leen ba muy juróom-ñaari géej sax daa gi dana jeex te kàddu yàlla yi duñ jeex kàddu yàlla yi duñu jeex en fait dafa fekk ni duñ jeex loolu moom moo tax ki nga xamante ne moom mooy nit ku xolam sell bu gisee dëgg-dëgg lépp lu mu gis maanaam mooy ki xam yàlla dëgg ma ne dem na ba bëgg yàlla sopp ko xam yàlla dégg nga lu nekk mu ci seet mu ci bëgg a gis borom subhaanahu wa moom événement yëpp day gis ne yàllaa ngi wax ak moom maanaam moom lu mu gis day gis ne yàlla mooy wax ak moom langage la bu yàlla di tenir maanaam code la bu yàlla tenir par diggante ak moom parce que loolu d'ailleurs moom ngeen di gis ci événement yi da ngay gis ne da ngay gis nit benn affaire egg si mu ne lii daal yàlla daf maa bëgg a wan ne nangam moom ci boppam moo koy déduire maanaam moom ci boppam moo koy déduire parce que day xam ne yàlla mu ngi wax moom kon yàlla day wax ak nit ñi mais façon waxi bi moo wute ni ñuy waxee ak nit ñi moo wute euh, léegi mu def wax ji nga xam ne kàddug yàlla la maa xam ne moom melo la ci moom kàddu googu maanaam kàddu yi ñuy dégg ci àdduna bi yëpp <coughs> kàddu yi yi ñu dégg ci àdduna bi yëpp en réalité mi ngi jóge ci ñi koy wax mi ngi jóge tamit ci fi mu jóge ànd ne kàddu la goo xamante ne euh, bu dee sa borom subhaanahu wa taala mel ni seela waaw léegi euh, kon kaddu la goo xamante ne zahir bi mooy ñii ñoo ko wax maanaam ñun ñoo ko wax et cetera mais ki nga xamante ne moom dëgg-dëgg nitu yàlla dëgg moom buy dégg day gis ne lépp ci yàlla rek la jóge mais am na kàddu yàlla boo xam ne dafa spécial mooy alquran alquran moom mooy kalamullah alqadim kàddu yàlla bu jiitu la loolu kenn ku ci nekk selon sa niveau nga ci yegg xam nga booy jàng alxuraan d'ailleurs moom ak salaatu fatiha moom masala bu am solo la muhim maanaam bu am solo la maanaam jàng salaatu ala nabi ak jàng alxuraan ban moo gën ah dañu koy résumer ci wax yi nga xam ne d'ailleurs bon wax la boo xam ne wàllu yépp ko wax du manière général mais particulièrement si Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu Euh, euh, dafa am kàddoom buñ ci indi ci njàlbeenu buntu boobu exactement yi ñu koy laaj alquran yi ci kàddu euh, alquran yi ci bunt ci jawahirul maani maanaam alquran gën gi mu gën yeneen kàddu yi yeneen zikkar yi yeneen zikkar yi bu mu mën a doon nag alquran gën gi mu ko gën dafa jéggi dayo ni mu leere moo gën a leer ni jant bi gënee leer yeneen biddiw yi moo gën a leer jant bi diggu njolloon ne alxuraan moo gën leneen lu dul alxuraan ci zikar du dëgg sauf que ndax la ndax alxuraan dafa am ñaari mbir yu mu dajale yoo xam ne leneen amu ko bu njëkk bi alxuraan am te leneen lu dul alxuraan amu ko mooy ne alxuraan kàddu la goo xamante ne dañ koy jaamoo yàlla ci julli loolu leneen amul beneen bi mooy alquran kàddu yàlla la goo xamante ne dafa dëxëñaale dafa maam ci biir dafa ëmb àtte yàlla yi li yàlla bëgg muy lettre bi yàlla yónnee nit ñi pour mu nekk notice u adduna bi univers bi alquran la kon loolu mooy li nga xamante ne leneen lu dul alquran amu ci kaw loolu alquran moo gën ba pare ñu wàcce ko ci sang mi ndee fi sallallahu alayhi wasallam amul leneen lu mel noonu lu dajale yooyu waaye nag alquran ki nga xamante ne daf koy jàng te nekk ku yegg ci borom subhaanahu wa taala kooku buy jàng alquran nga xamante ne euh, buy jàng day découvrir xaqiqa yi euh, day dugg ci biir géeju euh, secret yi géeju leeru alquran yi géeju maanaa yi nga xam ne saa yu ko jàngee lu nekk la ci di ci diggante yu bees di ci découvrir di ci gën a xam boromam kooku suñu sikk nekkul ci ne jàng alxuraan moo gën ci moom ci lu ñu joyal amul leneen lu nuroog moom leneen lu tolloog moom d'ailleurs kooku bu nekkee di préoccupé wu ci leneen lu dul jàngu alxuraan day perte temps mu am keneen ki nekk ci deuxième niveau bi mooy ki nga xamante ne moom day jàng alxuraan yéegul ci niveau ñu njëkk ni mais day teewlu ak xolam ak xelam te buy jàng alquran day liir alquran bi de telle sorte que maanaam euh, xam na tamit li baat yi di tekki wala boog en tout cas li mu làmbool ci tafsir ci exégèse ci commentaire lépp xam na ko wala boog lu ci baree bari xam na ko kooku buy jàng alquran boole ko mu nekk kuy jëfe alquran kooku alquran tam moo gën ci moom ci luñ joxe ba pare buy jàng alquran day teewlu borom bi subhaanahu wa ci ne man de lii may liir de lii may jàng. waxu saa borom la saa borom mooy wax ak man ci langage bu ma comprendre mu teewlu ne boromam mooy wax xam nga alxuraan boo koy jàng secret bi soo bëggee mu jariñ la dëgg dëgg dëgg mooy yéegitil sa bopp maanaam fexeel ba mel ni ku deñal sa bopp nga indi rek borom bi subhaanahu wa taala nga teg ko maanaam mooy dangay jàng alxuraan c'est comme si borom bi subhaanahu wa mooy wax ak yow maanaam yow da ngay jàng yaa yow yaay répété. mais day mel ni sans borom subhaanahu wa ta'aala mooy wax ak yow maanaam mel ni alxuraan bi dafa nekk di wàcc boo concentré woo concentration bu mel noonu dëgg dëgg dëgg dëgg ci ngay jariñoo ci alxuraan léegi nag euh, moo tax parce que alxuraan ni koy jàng ay façon lañ parce que tam am na ñoo xam bu ñu koy jàng dañ koy jàng mu euh, euh, jaar seen làmmiñ am na ñoo xam ne comme li yan ci wax sallallahu alayhi wasallam du weesu seen fut laa yu jaay gu talaat yoon mooy naa feqi dañuy jàng alxuraan léegi mu a maa jàng jàng alxuraan ba ne ar mais en réalité jàng na ko ba ne ar mais jariñu ko dara maanaam parce que bu koy jàng du weesu seen put maanaam day wax affaire bi yom fii dellu si waat maanaam di génn nii rek mais du dugg ba ci xol bi kooku kooku moom jariñu ko dara lor sax la ci moom mu am keneen ki nga xam ne day jàng alxuraan moom daf ciy jariñu mais niveau bu baa bi la yor moom day jàng ne alxuraan mi ngi ci jàng day yëg leer gi fi nekk tout ça waaye ak a neex nangam mais xamal ne alxuraan dafa am ay feeñuwaay yu bari moo tax dafa am kalaamul xadim ni mu nekkee loo xam ne kàddu borom bi la subhaanahu wa meloo la ci moom na ko imam bu a rahmaaa radiyallahu anhu ayatu haqqin min ar-rahmani muhdathatu qadimatun sifatul mawquf fi def ci aaya yi alquran yi aaya dëgg la bu tukkee ci arrahman yàlla li nga xam ne moom mooy ki fi aji fees dee ma ndax moo ko arrahmanu allama alquran arrahman moo xamale alquran moo dasatun dafa sosu maanaam selon feeñuwaayam parce que alquran dafa am feeñuwaay ci kan ci ni mu nekkee ci borom subhanahu mu ne la qadimatun lu jiitu la sifatul mawsuf bil qadami melo ci ki nga xam ne moom moo melowoo ci jiitu maanaam comme borom maanaam attribut ki nga xam ne moom ci attribut bi dafa ci bokk lan mooy pré-éternité du dëgg léegi sama borom subhanahu wa ta'ala kon buy jàng booy jàng alquran maanaam alquran dafa am feeñuwaay boobu noonu mooy le fait que sama borom subhanahu wa mu nekk loo xam ne qadim la maanaam kalaamun qadimun kaddu la goo xam ne dafa jiitu dafa am prééternité ndax meloo la ci borom subhanahu wa ta'ala foofu amul composé wu fa ci lettre composé wu fa ci ay voix baat voix son composé wul ci yooyu yëpp mais parole la mu am lu mu feeñee ci lawhul mahfuz après ñu wàcce ko ci baytul izza foofu tam mu feeñaat fa jibril alayhi salaam jële ko fa indi ko ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mu feeñ ci xolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni ki noonu mu feeñee ci làmminu yenente bi sallallahu alayhi et cetera nopp yi di ko dégg ñu koy jël di ko bind muy feeñ ci suñu kayit yi ah ba pare mu am beneen feeñu ñun buñ ko mokkalee ci suñu xol ak mu feeñee ñun buñ ko jàngee ci suñu làmmiñ yooyu yëpp ay fee xeetu feeñuwaayu alxuraan la du dëgg mais feeñuwaay bi nga xamante ne nit ki buy jàng alxuraan na fexe ba feeñuwaay yi muy mu koy évoluer maanaam mooy nit ki bu jàngee alxuraan liir a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin maanaam xam nga loolu am na feeñuwaay sa ci ci làmmiñ sama làmmiñ du dëgg yooyu dañoo sos yëpp dañoo sos li ko delee ci lawhul mahfuuz ba fii may waxee nii ba bi may wax ba bi bi nekk ci kayit bi yëpp dañoo sos parce que ay lu composé lu bees la maanaam du loo xamante ne dafa prééternel lu sosu la ci ñu feeñee foofu mais bi prééternel mooy ban mooy bi feeñee bi borom bi subhaanahu wa ki nag suy jàng alxuraan na concentré wu day war a concentré wu de telle sorte que day yëg ne boroomam mooy wax ak moom foofu lañ tolloo boroomam mooy wax ak moom na ubbi xolam nag ba nga xam ne boroom buy jàng alxuraan rek ci xol bi lay dugg directement nga xam ne boroom subhaanahu maanaam kon dafa jóge ci boroom bi di wàcc ñëwaat ci kan ci xol bi alors que xol bi xol xolu ku gëm yàlla dëgg borom bi moo ci nekk du dëgg ndax borom bi subhaanahu wa ta'ala asamaan yi attanuñ ko suuf si attanuñ ko comme hadith qudsi bi ni mu ko waxe maa yas'ani al-ardu wala as-samaa walakin yas'ani qalbu 'abdin mu'min adduna maanaam asamaan see suuf si yëpp attanuñ ma waaye xolu jullit bu ma gëm moo ma attan maanaam parce que yàlla moo fay nekk kon ci boobaa alxuraan dafa jóge ci yàlla ñëw maanaam wàcc ñëwaat ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ci anam googu maanaam la feeñuwaay la boo xam ne sama borom subhanahu wa ta'ala day feeñ ci moom gis nga moo gën ci nit ñi muy jariñoo ci alxuraan moo tax concentration la laaj te laajul bu bari loolu nag après nag ci ngay moo tax loolu nag booy concentré wu noonu di évoluer di évoluer di di évoluer da ba nga xam ne sa roox da koy dégg xam nga xam nga naturellement maanaam le commun des mortels nopp rek la ñuy déggee du dëgg nopp la dégg mais am nañ yeneen sens am nañ lu ñu laal di ko yëg am na lu ñuy xeeñ mu ne ah lu ñuy mos muy am cafka et cetera maanaam les cinq sens ah nit gis nga nit nag bu demee ba nga xamante ne dafa dem ba alxuraan dugg ci moom dëgg noonu lay mel bu déggee alxuraan cinq sens yëpp koy dégg cinq sens yëpp dafa am ci bu muy bu muy recevoir ci alxuraan loolu tax mais loolu mi ngi amee ci boo koy répété lu bari di ko jàng lu bari tout le temps tout le temps comme ñoom Alaaji Fàllu ak ñoom di ko di ko ak di di di di di ko teewlu di bàyyi xel di ko wu et cetera loolu dangay dem ba yegg foofu loolu niveau la yàlla nga fa yàlla yëg euh, mais boo bëggee nag alquran bi nga xamante ne yow yaa ngi koy dégg yaa ngi koy déggee maanaam ci sa nopp bi muy wàcc ci sa xol nekk leer gu takk gu ci sa biir xol yaa ngi bëgg nag dootul nekkooti alxuraan bu sosu bi bi nga xamante ne dafa créé maanaam amul woon mu jekki-jekki am mais mu nekk melo borom subhaanahu wa ta'aala bu bees mooy da ngay fexe ba sa ruux di ko dégg gis ngeen su demee ba alxuraan ruuxam di ko dégg ruuxam di dégg alxuraan day dégg borom subhaanahu wa ta'aala di wax alxuraan bi ni mu ko doon maanaam ni mu nekkee ci xadimaam kiiraay gi rek li ñuy dindi ndax ruux lan la ruuxu nit maanaam sama borom subhanahu wa bi mu koy def ci nit daf cee jaxasaawaale melo boobu moo tax parce que ndax al alquran ndax ruuxu nit ruux la boo xamante ne du ruux bu ñu créé comme yeneen ruux yi mais yàlla ci boppam daf ko ci daf ko wol maanaam lu ko yàlla may la cadeau la boo xam ne nit yàlla daf koo defal moom rek moo ko am moom moo na wa nafaxtu fiihi min ruuhi gis nga wa nafaxtu fiihi min ruuhi damaa wol ci moom wol mooy wala nan lañ koy wax souffle insufflé dama insufflé ci moom ruux sama ruux ruux moo tax amu doomu aadama noonu la mel moo tax moom rek moo am loolu malaaka amu ko jinne amu ko deneen amu ko moo tax nag melo borom bi subhaanahu wa taala daf caa maanaam kaddu gi daf caa nekkaale nga xamante ne bu demee ba alxuraan boobu moom ruuxam di ko dégg dangay gis mu dévoilé wu loolu tax ngay dégg léeg-léeg nit di jàng alxuraan bu neex mu nga jekki-jekki rek maanaam affaire bi ah lu lu lu lu muy gën a jege sa ruux di ko dégg maanaam muy gën a jege melo melo borom maanaam ngay mel ni da koy déggee ci borom bi maanaam kalaamu xadim lu mu koy gën a jege muy mel noonu ah léegi kon kooku mooy deuxième personne bi troisième personne bi nga xam ne moom mooy ja ja jàng alxuraan mooy ki nga xam ne moom comprendre li alxuraan di wax te loolu mooy ñu ëpp ci ñi nga xam ne du ñu arab wala ñu jàngul moom comprendre li alxuraan di wax mais Euh, buy jàng alxuraan day teewlu ne mi ngi jóge ci boromam rek muy wax ak moom ci langage bi mu xamul moom mais li alxuraan di wax moom mi ngi ciy jëfe maanaam mi ngi jëfe moom moom moom c'est un pratiquant comme ni ñu koy waxee <laughs> voilà c'est un fervent pratiquant comme ñu koy waxee voilà kon kooku moom noonu la mel mu des keneen ki maanaam beneen niveau bi kooku nag maanaam parce que kee tamit day jariñu bu baax kooku jàng alxuraan moo gën ci moom mu am nag keneen ki nga xam ne moom lu mu jàng da koy du baax ci moom parce que day day day am njariñ gi gaa mais après day wëlbati ku nekkaan buggal ci kawam parce que day wax parce que day jàng alxuraan laanatullahi ala zalimin yàlla na yàlla na yëpp rëbb na nga xamante ne ñoom ñooy tooñkat yi te moom ab la laanatullahi yàlla rëbb na fenkat yi te moom fenkat la la ah ala ah, et cetera moom day jàng alxuraan fekk alxuraan am koy rëbb en ah muy jàng alxuraan di yàq baat ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp kooku di def salaatu ala nabi moo gën ci moom kooku di saxoo salaat faatiha bi moo gën ci moom te loolu nag moom mooy majorité nit ñi léegi du dëgg non non dëgg la dëgg la ñu jàng alxuraan soit ci seen comportement wala ci seen ni ñuy jàng alxuraan dañu yàq baat yi soit loolu la wala boog seen comportement dëppoo ak alxuraan lool moom moo ñu ëpp ci nit ñi dégg kon mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nag sama borom subhanahu waxtaan nag wax naag moom ci anam yu bari et mu ne kon rabbun tabaraka aw rabbun taqaddasa aw rabbun ta'ala uluwan rabbi yallaahu maanaam kii nga xamante ne moom laa doon tudd ay turam ba léegi man ci secret tur yi jullil ma sama yeneen ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci julli gi gën a màgg bi nga xam ne yow rek yaa xam kan mooy dayoom moom nag kooku tur boobu kooku noonu boroom tur yooyu moom laay wax ni moom lay wax ne mooy rabbun boroom la maanaam mooy rubu bi yëgi alaykum salaam tabaaraka nga xamante ne lépp ma barkeel maanaam sa borom subhaanahu wa ta'ala yiw la woo xamante ne léppam yiw la wuy dooleeku muy rabbun tabaarak boroom la boo xam ne léppam yiw la buy dooleeku aw bàyyil jooju wax kaay ma wax la borom bi mooy kan rabbun borom la maanaam buur la boo xamante ne moo ñu moom di yéwénal suñuy mbir moom mooy ki ñuy yar mooy ki ñu bind li ko dalee ci njaalbeen gi ba fa ñu jëm lépp moo ko def mais koo xamante ne taqaddasa dafa sell ba nga xamante ne mboolem melo yu mat yi mi ngi ci moom te mboolem melo yu wàññeeku yi dafa denc ci moom nga xamante ne mën nañu wax sax taqul sax maanaam mënuñu wax ne sax dafa sell wala dafa laab mais dañ naan dafa taqul sax luñ koy dindi koo xamante ne mënuñu koo sax attribuer mënuñu sax imaginer war ko mën attribuer ak wàññeeku mm-hmm. kooku mooy taqaddasa aw wala bàyyil jooju wax moo wax la koy sans borom rabbun borom la boo xam ne mooy xéewal mboolem mbindeef moom moo leen di jàppandal allah allah moom mooy ki nga xamante ne mooy yéwénal seeni mbir ci biir ak ci biti moom mooy ki leen di yar mais taala dafa kawe lu woon kawe bu ëpp xelu mbindeef yi rab bi kooku sama borom yallaahu yow yaay allah yow allah yow mii lay woo yow ñu mel noonu euh, li nga xamante ne moom nga war a xam mooy sama borom subhaanahu wa dafa am maanaam nekk nekkam moom nekk nekkam mooy zaat mooy essence bi euh, amul dara lu ci taq amul dara lu ci dugg amul dara lu ci génn maanaam da dafa nekk loo xam ne dafa absolu ah? ah léegi loolu moo tax yàlla jëmmam jooju maanaam nekk-nekkam googu kenn xam ko kenn kenn kenn kenn nag kenn kenn xam kenn amu ci accès kenn amu ci information moo tax dafa nëbbu dayeg nëbbu maanaam nëbbu ci extrêmement sans borom kenn xam ko koo dégg ñu ne la xam ne yàlla dafa am ay meloom yu mu xam ak ay turam ak yu mel noonu mais yàlla moom ci boppam maanaam essence son essence nekk-nekkam loolu kenn xam ko te nekkul ci biir àdduna bi nekkul ci biti àdduna bi <laughs> situéwul <laughs> déedéet amul espace amul temps ah, ba pare amul tur amul melo déedéet léegi nag loolu foofu mu am benn maanaam kon dafay am lu ñuy wax tanazzulaat yu muy def maanaam ay maanaam wàccuwaay yoo xam ne daf koy am nga xam ne daf ciy manifesté woo loolu moom mooy beneen bi tur foofu nag martaba bi bu njëkk ma manifesté woo moom la ñuy wax martabatul uluhiyya martabatul uluhiyya foofu noonu maanaam moom jëmmam mooy jàkkaarloo ak jëmmam maanaam moom mooy jàkkaarloo ak boppam subhaanahu wa ta'ala ci martaba boobu foofu nag dafa am ay leer yu ciy juddoo leer yooyu yu ciy juddoo ci martaba boobu moo tax boroom bi subhaanahu wa ta'ala ci martaba boobu la yelloowe dégg la yelloowe ñu jaamu ko moom moom kese mu nekk le divin subhanahu wa taala mooy al uluhiyya foofu nag turu martaba boobu nag mooy allah moo tax euh, dafa pré-éternel ba pare dafa éternel moo tax secret dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy di zikar allah boo bëggee yàlla boole la ci ñi nga xam ne waxoon nañ la ko yow yaay tax ba adduna bi mu continuer di ko nekkal derzikal allah allah allah allah yeneen bi sallallahu alayhi daf ne masalul allah wal ladhi la yazkuru allah ka masalil hayy wal allah allah allah allah ak ki ko dul dafa mel ni ku dund ak ku dee hmm? exemple boobu allah allah waaw bu nekkee léegi allah mooy tur war a jëkkër bu mag bi kon ismullahi al waaw maa ngi ci ñëw léegi ci martaba boobu dinaa ñëw ci li nga wax ci martaba boobu léegi mu am beneen tanazzulaat bu mu def beneen wàccuwaay bu mu def foo xam ne dafa feeñoo ci beneen martaba loolu la ñuy wax martabatu rububiyya kooku buñ ko doon ci dañ naan mooy primature maanaam gis nga martaba boobu def caa feeñee maanaam ci moom nu mu manifesté woo par rapport ak mbindee fi nag bi pas le mu manifesté wu nag ak mbindee fi ci martaba boobu la ko amee la ko defee yaa ngi dégg wax ci ba boobu la ko defee léegi nag martaba boobu noonu bi mu ko defee ci plat ci ci ci ci ci turam moo tax muy xéewal mbindeef yi moo tax mu bind leen moo tax mu amal leen moo tax mu et cetera mu di leen jox ay xéewal di leen wërsëgal ci wàllu zahir ak ci wàllu baatin yooyu yëpp ci martabat rubu bi boobu la ko defee moo tax ngay gis ñaan yi nit ñi bu ñuy ñaan naan rabbana rabbana allah rabbana rabbi voilà sans borom parce que ci martaba boobu la amee relation boobu ak mbindeef yi mais nag ñépp la ko amal ku baax ak ku bon jullit beeg yéefar ndax ñépp la bind ñépp lay wërsëgal ñépp lay xéewalal et cetera mais martaba boobu am na ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy mooy mart kon martabal rububiyya foofu ñépp ci lañ dugg mais martabal uluhiyya martabatul uluhiyya mooy bi ma la njëkk a wax leer da cay juddoo maanaam sama borom subhanahu wa ta'ala buy maanaam tawajjuh bi muy am maanaam jàkkaarloo ak jublu bi muy jublu ci jëmmi boppam subhanahu wa dafa am ay leer yu ci juddoo leer yooyu di ci juddoo nag moom mooy wàcc ci xolu tànneefam yi leer yooyu la la ñenn ñi di recevoir moo tax ñoom ñoo am ci martaba uluhiyya kenn ku ci nekk nag képp ku nekk jullit rek ku gëm yàlla rek xamal ne am na dara ci leer ga loola laal sinon doone jullit parce que leeru ngëm yàlla gi foofu lay juddoo looy gën di évoluer leer ngay gën a bari ci sa xol ak ci yow mu am nag euh, martaba bu ñuy wax martabatu sawa boobu beneen martaba la nga xamante ne foofu foofu nag moom daf fay melowoo parce que xam nga ba tey amagul loo xamante ne dañ naan nii la mel nee mel et cetera mais fii nag dafa am nag nu mu mel ay melo yooyu nag foofu nag ngay dugal mboolem yi nga xam ne dañu koy wax te munu ci ci zahir munu roog nit bu koy def comme day dégg comme yàlla day wàcc ci asamaan bu njëkk bi comme yàlla maanaam xol yi ñu ngi ci diggante ñaari baaraam ci baaraamu yàlla yi muy jàllal du ko neexee yàlla ne sama tàllal naa sama loxo nangam et loxol eh, yooyu yëpp ñuy wax foofu nga koy dugal mais du ay du ay jëm ay melo lañ ay duñu ay jëmm duñu ay membre duñu ay at ci martaba boobu lañ dugg ñoo nga moo tax aarif yi wàllu yi rek a xam affaire boobu ñoom rek ñoo ko xam ñoo ko maîtriser moo tax ñoom kese ñoo xam dëgg-dëgg moo tax yooyu lan lay tekki ku egg ku ku mënul gis yooyu xàmmee ko du du mën a xam du mën a gis affaire boobu ci biir yooyu foofu lay dugg léegi moo tax fii mu tudd rabbun kon tabaarak gis nga mu tudd martaba yépp foofu <laughs> bu ëpp xelu bindeef bi mooy bu njëkk bi taqaddasa mooy uluhiyya gi tabaaraka mooy <laughs> Allah akbar radiyallahu ko Alaaji Malick yow yaay kan Euh, xam nga xadara yàlla yàlla xadara xadara nan lañ koy waxee ci tubaab ah ah ah est-ce <laughs> muy pays <laughs> muy muy pays pays mais nan lañ ah pays waaw mooy pays voilà plutôt voilà plutôt territoire dimension maanaam domaine domaine domaine maanaam bu nee fii sama domaine la fii samay 18 samay 18 sama domaine yaa ngi dugg sama 18 waaw. Ah. Ah. sa chose gardée. voilà yàlla piyam maanaam xadara bi amul amul keneen kuñ fay tudd mbaa ñu ko bu xanaa gisoo naan xadara xadara bi ñuy amul keneen leneen. la ilaha illa allah ak allah allah jeex ah voilà c'est dafa bëri ñu fay day bëri waaw ba pare day am ñu ko composé alors que yàlla xadara bi teewaay la rek boo xamante ne nit ki da koy teewlu ci sa xolam le fekk nit ki bu ñu naan dugg na xadara yàlla ba mooy bu fekkente ne dafa am dafa teewlu xolam dafa teewlu xolam même mi ngi ci kanamu boromam bi nga xam ne moo ko bind te moom ko te am kàttanam di mën a def ci moom lu ko neex di dogal ci moom lu ko neex borom boobu maa ngi taxaw ci kanamam nekk rek simple jaam bu torox bu dul dara bu xamul dara bu yorul dara bu manul dara teewlu googu nit ki def ko loolu mooy mi ngi ci xadara yàlla ba loolu lañ naan mi ngi ci xadara yàlla ba foofu nag yàlla rek la moo fa am amul keneen ku fa am dara mbaa mbaa ku fa am tekki dara déedéet ñëpp ay jaam lañ yu torox yu doyee moo tax ci xadara boobu comme que nit ci xadara ah ah, ah Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu ci xadara boobu la lay waxee jamono ji maanaam instant bi parce que ci tur yi la nekkoon ak melo yeeg yooyu ba mu julli ci borom ci ki nga xam ne mooy mooy chefu waa xadara boobu chefu waa xadara boobu muy sayyiduna Muhammad sallallahu mu ne nag man ginnaaw bi waxee kan mooy boromam boobu mu tudd ci xadara bi sànq ci rabbun tabaraka moo ne moom mooy abdun zalilun faqirun xaashi'un wajilun zu jaza'in asifun yallaahu yallaahu man may abdun jaam boo xamante ne zalilun dama torox <laughs> faqirun aji néew doole la faqir mooy ku ñàkk ku amul dara dara strictement rien koo koy faqir maanaam ndax aajowoo gi mu aajowoo jëm ci borom subhanahu wa ta'ala asa borom dam ne antumul fuqara'u ila allah wallahu huwal ghaniyyul hamid yaa ayyuhan ila allah yéen ñëpp da ngeen a ñàkk jëm ci yàlla yàlla nag wallahu huwal ghaniyyul hamid moom mooy ki woomal mooy ki am il faut nga comprendre benn affaire mooy ah mooy ne euh, sama borom subhaanahu wa ta'ala nit ñi dañoo wuute nit ñi considération bi ñu am par rapport ak moom daf ci am ñoo xam ne ñoom jàpp nañ ne am nañu dara te terewul ñu bon te wax te taxul ñu bon ñoom jàpp nañ ne seen bakkan bii ak seen alal jii ñoom ñoo ko moom yàlla ne waaye maa ngi koy jënd ci yéen ngir ma jox leen aljana inna allaha ishtara minal mu'minina am wa amwalahum bi anna lahumul janna yàlla nee na sama aljana ji moom dama koy du ko saraxe mayewuma ko dama koy jaay boo ko bëgg a jënd nag lii ma la koy jaaye mooy seen bakkan ak seen alal loolu mooy benn considération bu njëkk bi mais beneen considération bi mooy nga jàpp ne en réalité yow en fait amuloo sax amuloo bakkan bii ak alal ji nga yor du yow yaa moom yàlla moo ko moom kon moom daf la koo jox kadu sarax la ko ngir jëlaat ko ngir nga war ko koo utiliser ci ni mu ko bëggee ndax kon wolof yi nee nañ ku la aal dangay ngay xool fa ko neex kon abdun zalilun faqirun xaashi'un kay aji tiit ngir toroxlu kaji tiit ngir toroxlu ngir wàcce boppam ndax alxushu'u alxushu'u mooy koo xam ne mooy nit ki bu demee ba nga xamante ne xol bi euh, day dellu directement ci borom subhanahu wa ta'ala maanaam day wàcce boppam di jublu ci boromam loolu mooy xushu'u waaw ah. dégg moo tax wa xashaatul aswaatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa yawmal qiyaamati sa borom nee na baat yi ci seen bopp dañuy toroxlu ci seen bopp ñeel yàlla bi nga xam ne mooy aji fees dee la jéer ma def moo tax doo ko dégg lu dul tepp-tepp kenn du wax ay coow nii wax kii gaa yi wax ñuy débattre ak yooyu loolu amul yawmal qiyaamati loolu amu ko ñépp dañuy noppi illaa man azina lahu rahman wa qaala ñëpp dañuy noppi lu dul xanaa koo xam ne yàlla daf ko koo jox digal pour mu wax te buy wax lu baax dong lay wax amul fii leneen lu jub rek <laughs> ah oui amul je pense que bon tu yooyu amul li <laughs> leen la wax loo waxal loolu nga daal di jël kàddu gi wax loolu ci anam gi nga xam ne da nga ci ànd ak toroxlu ci sa kanamu borom jeex na ah loolu nag xusuwa googu sama borom subhanahu wa da koo taggee jullit ñi ñu gëm yàlla dëgg dëgg dëgg ba yegg ci martabatul iman ne seen xol ñoom bu ñuy julli dañuy am toroxlu ko alladhina hum fi salatihim khashu'un nga ñoom bu ñuy julli dañuy am toroxlu boobu mais toroxlu googu boo ko boo koy am en fait fi muy jóge mooy manifestation maanaam feeñu bu la borom subhanahu di feeñu ci ay melam wajilun boroomu jàq la xam nga sa borom Cheikh maanaam na man damaa jàq waaw dama jàq damaa jaaxle damaa tiit xam nga moo tax xadara yàlla ma kenn du fa am leneen lu dul lii ah. lii rek fa am amoo dara da war a toroxlu ci kanam borom bi ku doyee di ci kanam yàlla da war a jàq parce que amuloo mérite amoo mérite. amul yàlla ci kanamam kenn amul mérite ñépp lenn daal lañ xam mooy koo xam ne nag yàlla da koo dimbali ak yàlla da koo tànn may ko jeex na mais mérite amul gis ngeen baatu mérite baat bu yàqu la waaw man lii laa mérité ma kii mais pourquoi nga jàpp ne da nga ko mérité non pourtant man mérité lii mais yow xam nga li nga def yépp ak lan la la ci yàlla man yàlla bu ma fayee sama xol day wala bu ma yàlla fayoon mi ma mel day mi ma ah ànd ak li nga xamante ni sa borom subhanahu lim la jéggal li mu bare lim la bàyyee li mu bare xam leen benn affaire lépp loo xamante ne luy dal nit la gis nañ ko ci xam-xamaa rek mm-hmm. lépp luy dal ba ci animaux yi ba ci animaux yi ba ci liir yi xam leen ni da leen lépp lu leen metti xam leen dafa fekk ne dafa am lu ñu def moo tax loolu nag ñi nga xamante ne yëguñu niveau boobu duñ ko xam mais yàlla du teg mukk kenn dara fekk amul ci cosaan lu mu def déedéet il faut nga am loo def lu tolloog mérite boobu mais ñooñu ñooy comédie mortelle am naa ñi nga xam ne nitu yàlla yi lañu allah allah yal nañu yàlla boole ci ñoom nga xam ne ay soppi borom bi lañ subhaanahu wa taala ay soppeem lañ dëgg ñooñu sama borom subhaanahu wa taala da di teg ñoom du leen fay xam nga buñ naan fay liñ naan kii dafa def nangam ma fay ko fii ci àdduna yàlla day fay ba pare ànd ak ne day jéggale lu bari comme ni nga ko waxee wa ya'fu an kaseer day jéggale lu baree bari parce que bu doon day lu nit def ci lu bon mu fay ko ko <laughs> kon suuf si kenn du fi dese comme ni mu ko wax waaye day jéggale lu bari subhaanahu wa taala ànd ak loolu subhaanallah ànd ak loolu yëpp comme des mortels yi li mu leen di teg dafa fekk ne dëgg-dëgg dañoo def lu tax xataa lii xataa bàyyi may mais nag ñi nga xam ne ñoom ñooy soppe yàlla yi ñoom yàlla du fay du leen fay du leen amuñu fay ñoom ànd ak ne ñooy ñi gën a tar la ci kaw suuf waaye bu natt bi ñëwee day romb rek mel na ngelaw dem yoonam da di laal rek mel ni brise eh, bu leen romb rek laal leen ñu def dem noonu la seen nattu di def noonu la leen di def hmm? ah, yàlla yàlla yàlla yàlla boole ci ñun ni ñu gën a tàlle natt parce que yàlla bu soppee jaam rek daf koy natt parce que woote cofeel ak damaa sopp yàlla man soppe yàlla la ak soppe yenente bi la sallallahu alayhi loolu mooy li nga xamante ne boo ko xësee ba bëgg mbaa ba nga woote woo ko amutuloo choix foo jaar ñu teg la li ñuy teg ñu ko bëgg ak ñu ko woote woo kooku mun moom amatoo ci choix mais nag sauf que boo yeggee foofu dëgg-dëgg day day romb rek dem dina la laal mais sans nga yëg ko réellement réellement sans mu atteindre la réellement ñooñ ñooy aarifu na moo wàllu yu mag ñu ñu baax ñu ni ñu sell parce que xam nga wàllu yu en fait dañ koy xàmmee waliyu nit ni mu koy doone xam nga lan nit di doone waliyu mooy mel mooy yor jikko yi xaashi abdun zalilun faqirun xaashi wajulun zu jazain boroomu tële boroomu tële aasifun nga xamante ne sa yaakaar yépp day tas da ngay ci lépp ba mu des ci yàlla lépp da nga ciy désespéré ba mu des ci yàlla aasifun ah doo jàpp ne man am naa lan possibilité am naa ay recours am naa ay euh, euh, euh, am naa yeneen porte de sortie déedéet benn porte de sortie la am mooy yàlla mooy asif sama lépp désespéré naa ci ba mu des yàlla loolu la maanaam jikko yi soo ko amee da ngay daan nekk wàll yu yàlla yàlla yàlla yow yàlla ni nga xamante nag moo koy sababal lan mooy tax nit nekk wàll yi li koy sabab mooy di jëfe farata yi di jëfe farata yi ginnaaw gi muy def loo xamante ne daf koo coobarewoo yàlla teg ko nii la nit di nekk wàllu yi bu ñu yegsee ci wasuyu xaw man qad waladu wasaamixan waalidina wasuyu xaw man qad waladu wala bami dinañ wax xeetu tamit évolution bi incha allah ci wàllu sëriñ yeeg ci taalibe bi relation boobu ak nan la sëriñ bi di def par rapport ak taalibe mais fii dañuy wax rek mandarga yi parce que ñu bari dañ foog ne wala yu en fait nit ñi mënuñu koo xam en fait nit ñi mën nañ koo xàmmee imam al-Hakim at-Tirmidhi rahimahullah euh, ci xaatimul awliya ndax minu teen téerutud noonu xaatimul awliya mu ci wax melo bi nga xamante ne ki plafonné wala yu tëj leen noonu lay mel mu melo si Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu imam Hakim at-Tirmidhi mi ngi mi ngi dund les années trois cent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam cest à kon def na sept cent années moom ak si Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu imam al-Hakim at-Tirmidhi waaw radiyallahu boobu wax na ci melo wàllu yu yi dëgg dëgg nañ na lay mel maanaam mooy ñu yegg ci ni yu kawe ci wilaaya bokk na ci niñ leen di xàmmee <coughs> mooy fu ñu leen tuddee wala ñu gis leen xel yi dañuy dellu ci diine yàlla ji ak ci borom bi maanaam ci yàlla ak diine bi loolu mooy premier deuxième bi mooy dañu am maanaam autorité boo xamante ne day tegu ci dëgg maanaam autorité dañuy nekk nit ñoo xam ne dañuy am benn genre euh, c'est-à-dire nit du leen yàpp facilement autorité boobu ñuy am ci diine lay tegu ci dëgg lay tegu même boo leen xamul doo ñemee rek ñëw rek tooñ leen facilement ndax daa xam ni kii wóorul parce que kii ni ma ko gisee ni bu ma ko tooñee <laughs> voilà <laughs> voilà ba noppi su ñuy wax sooy wax ak ñoom tamit da ngay yëg ni kii euh, bu ma ko bu ma ko bu ma ko kiiwee daf may daf may euh, maanaam euh, da en fait <laughs> bu dee caaxaankat la day ragal sax avancer ay argument am parce que su ko avancer totalement te ñu dajji ko ah loolu deuxième mandarga la troisième màndarga bi mooy day am firasa firasa mooy ay intuition c'est-à-dire que souvent bu amee intuition rek forte intuition ci benn affaire day fekk ne loolu am na loolu mooy firasa quatrième mooy day am ilham ilham mooy inspiration divine nga xam ne day jékki-jékki sans borom subhaanahu di wàcc ci xolam ay xeeti xam-xam day wàcc jékki-jékki ci xolam xam-xam wala benn affaire mu ah mu expérimenter ko mu baax hmm? loolu beneen mandarga la beneen bi mooy yàlla saa borom subhaanahu wa taala mooy juróomeel bi wala juróom-benneel la. juróomeel mooy sa borom subhaanahu wa taala da koy day am lu mu ko defal mooy képp koo xamante ne da koy lor moo xam ci wax la wala ci comportement wala ci jëf maanaam dafay daf koy bëgg a nuire day jóg pour nuire ko yàlla da koy nattoo mujj bu ñaw waaw ku koy nuyu nii rek yàlla da koy nattu souvent mujj ñoom comme li yent bi ma li al ah, hadith qudsi man azali wala faqat azatu bil hadith képp ku may lore sama wàll yi dana xam ne déclaré naa ko guerre te yàlla ku mu déclaré guerre da yóbbu da lay utal mujj ñoom yàlla nañu yàlla sàmm bokk na tamit ci seen mandarga yi mooy léeg-léeg day am yenn mbir yu extraordinaire yu feeñee ci ñoom ay karamaat souvent dañu nekk nit ñoo xam ne seen ñaan day gaaw a nangu wala boog ñu nekk nit ñoo xamante ne dañuy am yenn kéemaani comme di dox ci kaw ndox mi comme di suuf si ñu tàggatal leen ko comme maanaam et cetera yooyu dañ koy mën maanaam dañ koy di mën nañ koy di feeñal obligatoire mais souvent wala parfois mën nañ koy feeñal genre kéemaan yooyu loolu mooy ñaata juróom-ñaaral juróom-ñetteel bi mooy dañuy faral di nekk tamit ay nit ñoo xam ne te d'ailleurs boobu mooy bi ci gën a mag mooy dañuy am xam-xam yoo xamante ne ñeneen ñi duñ ko xam du nekk ci téere boobu xeetu xam-xam mooy ulumul arif nga xamante ni ti xam-xam la yoo xam ne allah allah yu demee neke xam ilmul xuruf aju ci xaraf yi ak ilmul bad xam-xam yi nga xamante ne moo aju ci tàmbali bindeef gi yàlla li bind bindeef yi ak par exemple ilmul misaq xam-xam yi nga xam ne moo aju ci kóllëre gi yàlla fasante woon ak nit ñi ak lu aju ci wàllu ruux arwaax yi yooyu maanaam yooyu nga xamante ne am na voilà et am na yuñ ci ci ci Rimah ci biñ yegsee ci kat chapitre dix bi limoon nañ ci quatre cent onze ci xam-xam yu mel noonu ci imam Ash-Sha'rani radiyallahu anhu tuddul la donc yooyu yooyu nag souvent ñi gën a mag ci ñoom nag ñoo koy maîtriser par contre xam-xam yooyu ñi gën a mag ci ñoom ñoo koy xam mais ñi gën a ndaw selon buñ ko déggee dañ koy nangu maanaam dañuy accepter xam-xam boobu dégg kon léegi kon euh, loolu mooy seen màndarga léegi mu am seen ay jikko wàllu dañu am ay jikko bokk na ci seen jikko mooy dañuy objectif dañuy am objectif yu set mbir mi yomb na mu facile mu kii dañu objectif ñaareel bi mooy dañuy nekk nit ñoo xam ne dañuy am kersa dañuy am kersa dañuy am kersa bokk na ci seen jikko yi mooy dañuy jëfandikoo dëgg dañuy di jëfandikoo dëgg ci lu sew ak ci lu rëy ci lu tuuti ak ci lu rëy dëgg la ñuy jëfandikoo maanaam ay nitu dëgg lañuy ñuy doon. bokk na ci seen jikko yi mooy dañuy mën a muñ dañuy mën a muñ bokk na ci seen jikko yi itam mooy dañuy nekk ñoo xamante ne euh, dañuy rafet ni ñuy doxale seen diggante seen borom ak ni ñuy doxale seen diggante yeneen mbindeef yi loolu bokk na seen jikko yi euh, bokk na ci seen jikko yi mooy dañuy ngaar dajjoo loru mbindeef yi mooy dañuy jéem a dañuy supporte dañuy supporter loru mbindeef yi mën nga leen ñàkk respect mën nga leen wax wax ju ñaaw wala nga am comportement bu kii terewul dañ lay jéggal dañuy am ah, dañuy voilà dañu xam ne danga xamul bon mais quand même bokk na ci ngardaajoo loolu mooy waaw ngardaajoo mooy wax mooy yanu dara su jéem koo supporter nangu ko. d'accord voilà bokk na ci seen jikko yi mooy dañuy fonk li nga xamante ne moom mooy yi yàlla màggal. alquran yonent bi sallallahu alayhi wasallam malaaka yi waliyu yi ah, ah dañuy fonk nit ñu baax ñi de manière dañuy fonk jullit ñi rek de manière dañuy fonk sax lépp luy mbindeef rek de manière générale ndax ki leen bind bokk na ci seen jikko yi mooy yenn jikko xol yu garaaw yi du nekk ci ñoom lu deme nekk rëy mooy di bañ dëgg ba pare xeeb ka ci ne wala nga xeeb nga bañ a nangu dëgg parce que ki ko wax nga xeeb loolu ñoom duñ ko am duñu gis tamit ne ñoom ñoo gën kenn maanaam duñu gis ak ngëneel ci kaw keneen loolu ñoom duñ ko am dañuy am modestie ak humilité totale bokk na ci seen jikko yi itam dañuy nekk ay nit ñoo xamante ne ñu aw jëf moo tax wàllu yi eh, xam leen amuñu aw maanaam aw jëf mooy koo xam ne day def day émerveillé wu ci boppam man daal vraiment euh, surtout man daal voilà bokkuma ci quoi loolu amul seen jikko déedéet mais nag dinañ ji tudd li leen yàlla defal ngir sant ko loolu danañ koy def di tudd li leen yàlla defal ngir sant ko Euh, bokk na ci seen jikko yi dañuy nekk ay nit ñoo xamante ne du ñuy di ngistal lu ñu def rek yàllaay tax maanaam dañ koy def ngir yàlla defuñu ko wala ñu bàyyi dara pour wut considération ci xolu kenn ci gàttal wax naa la li koy indi wax naa la seen mandarga pour boo leen gisee nga xam ne leen wax naa la ah, lan seen jikko yi léegi mu def ma wax la lan mooy tax ba nit ñi duñ leen xam kiiraay yi bokk na ci li tax nit ñi duñ leen xam yi ci gën a mooy le ko ñu nekk nit comme ñépp parce que boo nekkee nit di lekk di naan di nelaw di di kii di dem di am ay soxla di dellu si di feebar di am ay aajo doo ko mën a faj di am ay problème loolu day tax ba nit ñi dañuy foog ne non kii warul nekk wàll parce que bu nekkee wàll <laughs> no parce que no non non c'est impossible quoi parce que sinon mais non attendez ah il faut être logique voilà soyons raisonnables <laughs> loolu moo koy indi <laughs> waaw mooy shuhudul mumaasal loolu moom lañ shuhudul mumaasal gis ne dañoo nuróon ñu mu am beneen mbir muy tax ba nit ñi duñ leen xam mooy al mu'asara allah xijaabul mu'asara mooy bokk jamono parce que yomb na trop nga nangu nit koo xamante ne bokkoo leen jamono wala bokkoo leen fi ngeen dëkk kooku c'est facile parce que daf laa sori wala bokk weesu na kooku c'est très simple nga nangul ko ni kii de gis naa ne kii moom wàllu yàlla la loolu c'est simple hmm. mais bu fekkente ne da ngeen a bokk jamono ngeen bokk même ville bi ngeen dëkk loolu day kiiraay la maanaam rido la bu mag boo tax doo leen xàmmee waaw surtout ngeen bokk âge <laughs> ngeen xaw a maase tuuti c'est vrai wala mu gën la ndawe loolu tam bokk na ci lu tax doo leen xam ne ñaar yii ma tudd ñaar yii mooy le fait mu nekk nit déjà parce que nit dafa am yu mu àndal nit day sonn day nelaw day xiif day mar day feebar day am ay problème te du ko mën a faj <laughs> nit la loolu nit la <laughs> moo mel noonu boobu noonu day lekk di naan gis nga boobu plus bi ci des mooy ba pare ngeen bokk jamono parce que boo leen bokkee jamono da ngeen di bokk ay réalité aussi da ngeen di bokk ay réalité yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne ñooy ñaar ñooy kiiraay yu gën a mag am na yeneen yu demee nekke euh, mu nekk koo xam ne par exemple tabewul maanaam ci zahir yow li ngay gis mooy duy joxe lu bari wala boog nga gis ko mu yor alal ju bari nekk borom alal muy xëy ah waaw nga gis ko muy xëy yor yor yor yor yor di di di liggéey ci entreprise yu mag yi wala moom ci boppam mu nekk chef d'entreprise ah. yooyu tamit day tax gars yi foog ne non kii warta ne wàllu parce que non non parce que non quand même ah soit raisonnable ah bon tu sais ah wala gis ko mu yor alal ju bare bare bare bari alal ju bare bare bare bare bari parce que xam nga wilaaya en réalité du dara lu dul nit ki lii ne ci xolam leer la rek bu yàlla def ci xol bi de telle sorte que nit ki day am benn relation particulière bu mu am diggante mag boromam lii rek la. est-ce que day def bàkkaar bu mag. ah kay waliyu mën na def bàkkaar mën na def bàkkaar yu mag loolu bu ko yàlla doog comme li imam al-Junayd radiyallahu anhu dañ ko laaj ne ko hal ya'sil wali wala hal yazni wali wala al aarif aarif billah est ce que dina njaaloo mu ne wa kaana amrullahi qadaran maqdura yàlla lu ko neex lay dogal jeex lu ko neex lay dogal il faut mu maanaam il faut que wilaayaam sax maanaam il faut que attention du ku taxaw rek woote woo woone moom waliyu la rek dañ koy gëm def leen ndànk parce que képp ku woote woo mbir dañoo war a saxal teg xool ba xam remplir nga condition yi ñu nekkee loolu ndëg parce que condition yi ma tudd sànq yi ma wax sànq ne nii la ñuy dañuy faral di mel nii bon c'est global mais c'est symbolique et significatif de telle sorte que en général mënoo gis wàllu boo xam ne yii yëpp yii doo ko manqué boo ko gisee di nga gis lii soit lii wala lii wala lii maanaam wala boog di gis en majorité ci liñ liñ tudd sànq même boo gisul lépp ah mën na nekk tamit comme yooyu yëpp ay kiiraay yoo xamante ne waaw maanaam yooyu yëpp ay kiiraay la kon dafa bëri ay kiiraay yoo xamante ne ñoom ñooy tax ba nit ki du mën a xam wàllu wala par exemple nga gis ko muy fréquenter autorité yi autorité publique yi nga ne non kii du wàllu parce que bu doon wàllu du fréquenter autorité publique yooyu yëpp day am mais bàkkaar yu mag yi du ñu nekk ay jikko maanaam du def luñ ne ñoxor yaay mu def ko parce que après kàccoor lay doon surtout bu ko dee def ci place publique su ko dee def ci place publique bi moom jàddal ah, ah. bokk ci hmm? waaw en tout cas du ci ñu mag ñi non dafa am yoo xam ne boo gisee ci nit da koy xam day fonk sunna parce que ni euh, wàll yu sunna dafa rëy ci moom parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy royukaayam sauf que nag li tax dëgg-dëgg muy nekk ki mu doon day fekk ci xol bi lay ne loolu moom moo tax tamit tamit mu xaw a jafe mooy buñ nee la boo boo leen seetloo jikko yi ñu wax sànq yu ci ëpp dafa nekk ci xol ay objectif am kersa bañ a rëy bañ a aw mais day am ay jeexitalam ay traasam ay ay lan ay FM yu nekk ci biti aussi daf koy am léeg-léeg am na bokk na ci liy tax nit ñi duñ xam wàllu yu. mooy par exemple mu naqari deret mu nekk koo xam ne dafa naqari deret dafa tàng jër ah loolu day tax nit ñi duñ xam wàllu yu parce que dañuy wax ne waa ji bu dee wàllu yu warul mel nii alors que yàlla ci boppam maanaam moo ko mel noonu noonu parce que loolu bokkul ci condition wilaaya ah ah non c'est que xam nga euh, naqari deret dafa am comme ni comme ni ñu ko waxee rek <laughs> dafa am ñaar dafa am naqari deret bi nga xamante ne boo tàng tàng maanaam pas naqari deret tàngoor parce que attention naqari deret ak tàngoor ñu benn ñu naqari deret la ñuy wax waxuñu tàngoor. voilà mais tàngoor ñaari façon la dafa am tàngoor gi nga xamante ne mooy yow mooy bi jullit war a mel mooy boo gisee lu baaxul lu yàlla bañ loo xam ne yàlla ci boppam kontaanu ci loolu day mer loo yàlla yow c'est normal nga mer ci loolu loolu mooy li jaadu loolu dafa nekk loo xam ne jullit noonu lay mel du dëgg maanaam ngay tranché affaire bi lii daal lii la diine ji wax mënuñu koo changer parce que aussi loi yàlla kenn da koo mënta changer du dëgg loolu moom mooy boobu boobu xeetu tàngoor boobu ñuy wax loolu moom kenn konti wu ko ci dara kooku kenn konti ko ci dara beneen xeetu tàngoor gi ñuy wax nag mooy naqari deret mooy bi nga xamante ne maanaam mënoo waxtaan ak kenn da ngaa bëri luy werante mbaa nga bëri luy xuloo ah, lu waay wax nga nga mer yooyu boobu mooy xeetu tàngoor boobu nga xamante ne boo ñëwee ci kër gi kenn du dégg ah, ndax ñëpp dañuy kii xale yi commencé bokkatu ndax ndax ndax ndax dañuy ragal nga nga leen wala yooyu noonu boobu xeetu tàngoor loolu pourtant wàllu yu mën na mel noonu loolu mën na nekk kiiraayam kenn ku ci nekk dafa am kiiraay te wàllu yu nag mënul ñàkk kiiraay wàllu yu du ñàkk kiiraay fokk mu am looyu tax ba nit ki bu ko gisee te mu il faut mu am loo xamante ne day tax nit ki su ko gisee te mu Hmm? nekk ci hmm. waa ji dégg ñuy wax ma dafa benn wàllu nekk benn dëkk waa ji dem fa. exactement. boo ñuy wax affaire kéemaane ci moom mu dem fa seeti ko boobu egsee fëgg waa ji ko ubbil mo mo moo nekkoon wàllu yooyu mais moom dafa ne ne waa jooju ku fi ñoo ne waa ji wala yu diw laa seet si dégg naa moom day def lii day def lii ku kéemaanal waa ji ne ko man la man ko saa bi ma fontoo <laughs> fi ma jógee dafa sori te damaa wax ma wala yu fu mu nekk waa ne ko man la mu répété waat question bi ne ko nag vraiment yow da may fontoo quoi waa ne ko man may wala yu waa ji génn noonu la ñibbee waaw exactement exactement gis nga bii benn critère la bu am solo buy buy nax nit ñi tamit ci affaire wàllu yi mooy nit ki tey dafa am ci sam xel yow noo jàppee ni buñ la déggee buñ la waxee benn wàllu yi rek ni la woo diw sànkam soo kii le fait que personnage maanaam personnalité bi ñu la wax personnalité bi la wax ci nit ki mooy tax yow ci sam xel day am déjà image boo koy jox <laughs> du dëgg wala soo ko déggee muy wax te mosoo gis image am da nga naan kii de nangam la war a mel wuu kii nii la war a mel nga jox ko benn image sa xel léegi nag soo ñëwee fekk mu nekk ku tuuti ndaw par exemple ah sol chemise ak pantalon da ngay foog ne non kii waru nekk kii non du kii quoi non dama jum waaw voilà <laughs> comme mu nga xeeb ko <laughs> mooy ni nga koy imaginer ak yooyu ay kiiraay la rido la yuy dox ci nit ki diggante ak boromam. moo tax mu ne ilay ta jëm ci yow kese yow buur yàlla madda ci la tàllaloo alyadaa ñaari loxo yi de waaye dama tàllal sama ñaari loxo yi raja sama mbir nekk aji yaakaar magfiratin ak jéggal ay waaye habli ma jox musaamahatan ak jéggal googu waaye jéggal ma sama bàkkaar yàlla yow yàlla yow yow yàlla allah kenn du ne man de comme du ma def bàkkaar garawul ah ah parce que nit ku nekk ñun dafa am lu ñu tuddee bàkkaar ci ñun mooy yi ñuy tere yi yàlla tere moo xam yu ndaw yi la wala yu mag mais mu am loo xamante ne wàllu yi ak ah, yeneen ci yàlla saa saa loolu lañ tuddee bàkkaar maanaam ñu mag ñaa mag ñoom dafa am lu ñu tuddee bàkkaar xam nga mooy lan. mooy le fait que tey ñu nekkoon benn niveau tey ñu nekk benn niveau suba ñu xam borom bi ci anam goo xam ne màgg gi mu màgg ak sellte gi ñu gën a sellal seenu jaamu yàlla démb bi dañ koy xeeb day tuuti ci ñoom ñu jàppe ko comme étant bàkkaar lu tax démb meluñu woon comme tey loolu dañu koy tuddee bàkkaar ci ñoom am na beneen aussi mooy yàlla njéggal gi mu leen di jéggal loolu lañuy wax ak suturu anil ayub yàlla da leen di defal sutura ba duñu am ayib loolu benn xeetu njégal la alors que sans ñun ak suturu fil ayub lañu am mooy yàlla day suturaal ci biir bàkkaar bi nga ne amin sax la yàlla nañ yàlla sax defal loolu ànd ak ne am ngay defoo yàlla suturaal la malgré tout topp na xamal beneen mbir mooy bàkkaar yàlla bu xësee ba jël nit def ko wàllu yi ba mu boole ko ci bu biir wàllu yi xam nga mandarga yi mën na feeñ yi ma doon wax sànq ci koo xam ne day def bàkkaar wala def na bàkkaar mais xam leen ni fii amul maanaam bu demee ba nga xam ne day toroxlu ci yàlla complètement amatul benn orgueil bu ne ci moom ak émerveillement bu ne ci moom maanaam yéemu bu ci boppam. dem ba loolu set complètement ci xolam set set set wicc bu demee ba mel noonu yàlla da koy teggil bàkkaar parce que yàlla day nattoo wallu yu bàkkaar di ko di ko ko nattoo mu koy def pour rëy googu bañ a nekkati ci moom parce que la fait du def benn bàkkaar du def dara lu bon day tax bu commencé jàpp ne ah man kat ah je suis ah je suis un grand quelqu'un commencé jàpp boppam oh. bu fekkee nag yàlla daf ko nattoo bàkkaar bi day tax loolu dañ ci moom maanaam waliyu yàlla daf koy nattoo bàkkaar pour musal ko ci lu gën a ak yéem boppam ah ah waaw waaw après ñu ñu julli ci sax ak euh, yàlla ah. insha allah xaaral ñu ci daanal ñu def après moo tax Seydou Hadj Malick radiyallahu anhu nee waja duusu na albaxru géej mooy vague gi vague yi géej gi mer na te waja sambaraana géej ga mer tamawwajal baxru nga ni ban géej mu ne baxru zambi géeju bàkkaar géeju bàkkaar gi ci ba nekk moo mer yaa si yi yow mi nga xam ne yow rek yaay ki may sukkandiku di dëgërloo ci moom mu yàlla ay way maa ngi nii wa inna nii naka man man alaaji Malik allah xiftu damaa ragal alxarqa lap ci bàkkaar yi lap ci biir géej googu nga xam ne dafa mer géeju bàkkaar googu yàllaa yoo yàlla ah parce que loolu moo tax xam ko koo géegu naan non pourtant sama xol baax na pourtant je suis bien non pourtant voilà ah man ah je suis bien ah ku voilà voilà je fais des efforts hein hein pourtant voilà kii euh, bu bu ñëwee bu ñëwee hein xam nga kooku kooku mooy xamul kan mooy boromam subhaanahu wa ta'ala xamu ko waaye ku xam boromam tout le temps day jàppee boppam comme étant koo xam ne dafa fees dell ak ay bàkkaar moom du gis ne moom dafa mat abadan day gisee ci moom comme tout le temps moom mooy ci gën a doyati day gisee boppam comme ci benn waay la boo xam ne vraiment parce que xam nga lan moo tax jàkkaarloo gi muy jàkkaarloo màggaayu boromam te xam ne moom joxul boromam xàqam ci ni ko war a jàmmoo loolu day rëy ci moom te bàkkaar gënul rëy loolu moo tax nga ne iza qulta ma aznabtu qalat mujibatun wujuduka zambun la yuqasu bihi zambun su fekkente ne da ngaa taxaw ne man dey bàkkaaruma xool sa bopp man daal xool naa ba xool mais man daal defuma bàkkaar dina am benn baat bu lay wuyu di la tontu ne la sa existence yow lu fekk nga taxaw naan man man bàkkaar la boo xamante ne kenn mënu ko mesurer tolloole benn xeetu bàkkaar moo tax nit lu mu gën a nekk jaam abd jaam toroxlu mooy abdum zalilun gis nga faqirun xaashi'un wajilun zu jazain asifun di gën a jege boromam allah allah waaye wama safinatu amul benn gaal benn bato tur jaa boo xam ne def na yaakaar xayra lu dul rahmatika sa yërmande alamimati bay aji làmboo matale kullal xalqi boo leen bindee fi yàlla yoo yàlla waaye sama jàq gi li muy tiis ak géej gi li muy mer yëpp ma nekk ci biir di ragala a ci géeju bàkkaar yëpp yaakaar naa bu am benn bateau de sauvetage bu ñëw te mooy sa yërmande gu mu yaatu gu mat gi nga xamante ne moo làmboo boo leen bindee fi xaj naa ci parce ci mbindeef yi la bokk ak lu ma mel nu ma mënti mel xaj naa ci yërmande yàlla ñëpp ci li sëñ Fallou doon wax ci conférence naan diw oui oui non diw si il est il est lan il est kenn perdu wu fi ñëpp xaj ci yërmande gi c'est vrai ah ñëpp ci xaj. voilà non waa gaal googu allah allah allah allah. gaal gi gaalu bateau de bi nag mooy Seydina Muhammad waaw moom mooy boroom ràmmkat bu mag bi mooy ràmmkat bu mag bi waaw yërmandeeg boroom bi subhaanahu wa dafa yaatu de telle sorte que képp koo xamante ne boroom bi rab boroom bi moom maanaam képp koo xam ne buur yàlla yàlla ci boppam subhaanahu mooy boromam mooy rabbul alamin xam na ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy rahmatan lil alamin mooy yërmande ci mboolem mbindeef yi képp yàlla nekk boromam rek yenent bi sallallahu alayhi wasallam la ci yow de telle sorte que ñëpp ci xaj yërmandeem googu moo tax bu kenn naan man daal li ma def ci lu bon yëpp xam naa ni daal su yeboo ma continuer rek déedéet ah c'est mort pour moi hmm. déedéet loolu iblis moo la ko wax seytaane moo la ko insufflé waaye yërmande yàlla yaatu na ñépp ci xaj moo tax mu ne ashku maa ngi jàmbat ashku danaa jàmbat ilallaahi jëm ci yàlla xaajan ay aajo yoo xam ne xaajan waaw <laughs> waaw mooy plurielu xaajatu xaaja al xaajatu mooy aajo xaajan waaw maa ngi jàmbat yàlla jàmbat xam nga luy jàmbat mooy se allahu akbar xaajan ay aajo yoo xam ne lay sa yar foo xaa kenn du ko yëkkati boo xoolee boobu danan maanaam euh, dafa def iltifaat maanaam dafa jóge mooy moom laay wax ni dafa jóge ci dara ci benn ci ci deuxième personne dem ci troisième personne wëlbatiku waat ci deuxième personne fi mu naan euh, ilayka maddal yadaa ilayka jëm ci yow la doon wax maddal yadaa laa tàllal sama loxo yi ñaari loxo yi rajaa maghfiratin ngir yaakaar ak njéggal habli nag ma jox loolu yëpp deuxième personne la non habli jox ma musaamahatan ak njéggal mm-hmm. yàlla yow la yow yàlla mm-hmm. wama safinatu awul benn gaal turja boo xam ne def na yaakaar ah mm-hmm. turja ghayra lu dul rahmatika sa yërmande al azimat bay aji mag al al amimat bay aji lambo kullal xalq mbooleem mbindeef yi yàlla yow yàlla la à la deuxième personne la doon wax ak yàlla du dafa jàkkaarloo nag boromam. du singulier boromam waaye nag mu ne ko waaye mu wëlbati ko ne ashku maa ngi jàmbat ilallahi waxul ilayka ilallahi jëm ci yàlla la troisième personne ay aajo yoo xamante ne lay sa yar foo waxaa kenn du ko siwaak ku dul yow encore daal di utiliser deuxième personne def iltifaat dowaat allah parce que waxoon naa la sànq ne la mooy turu martabatul uluhiyya gi nga xamante ne leer googu moom lay wàcc ba cay balle mooy wàcc ci xolu ñi ko xam kon dafay junj ne aajo yi muy sàkku bi ci ji yi ci jiitu mooy aajo yi nga xamante ne gis nga wàllu yi bu ñu yàlla ñu yàlla fajal suñuy aajo yàlla ñu yàlla defal wërsëg adduna taxul ñu wax de abadan lu luñ ci am loolu daf cee topp maanaam c'est secondaire mais ñoom li ñuy ñaan mooy seen diggante seen borom xaaja moo tax ilallah la wax xaajan lay sarfa si waaka kudul yow yaa rabbana gis nga mu ñëw rubu bi yëg doo nga dégg yow mi nga yaay rabb yaay ah yaay xéewalaate yaay moom mbindeef yëpp di leen jox li leen di jox et cetera. kudul yow. kudul waaw si waaw mooy dudul. yaa rabbana yow suñu borom yàllaahu yow yàlla yow mi allah yàllaahu yow yàlla. hal ndax. damay laaj. hal ndax. min am na kenn rek koo xam ne musulin aji far la. aji toxal la. bi maa ci lépp loo xam ne lu mu mën a doon xat ci lu wér kaanu moom buur yàlla dafa nekk koo xam ne yuri duhu moom moo ci ko indi amal ko maanaam moo ko indi rabbul ibaadi kii nga xam ne mooy borom bindee fi alayhim ci ñoom jaam yi rabbi yoo sama borom yàlla yow est ce que loolu am na kenn koo xamante ne yàlla day namm dara indi ko ci biir jaam yi kooku ñëw toxal ko loolu amul kon li may jàmbat li la ci neex ngay def su la neexee nga defal ma ko bu la neexee doo ma ko defal waaye man li ma waaye man sama objectif yow la te lépp loo dogal neex na ma parce que hal min muzilin bi ma qad kaana yuriduhu rabbul ibadi alayhim rabbi yàlla lépp loo xamante ne am na fi ci adduna bi xam leen ni dafa neex yàlla bu neexuloon yàlla du am te li fi nekk kenn mënu ko toxal maadaama mi ngi neex borom bi subhaanahu wa ta'aala kenn du ko taxal wanaafizun aji wéy la aji attewu lay doon fii naa ci ñun iraadatu namm nammam yi kama yasha kenn ni ko soobe moom yàlla wa jalla waay màgg na bopp xelu mbindeef yi allah ah moom allah yàlla yàlla ah yàlla rek kañ lii subhaanallah lépp loo xamante ne wéyal na ko dogal na ko ci mbindeef yi ci wàllu biir ak ci wàllu biti day wéy yàlla dogalam laa budda loolu mooy am li mu bëgg li mu nam mooy am ci àtte charia yi li mu tëral loolu mooy tër mooy charia keneen ku fi indi beneen loi loi boobu valable waaye ci mbindeef yi tamit yàlla mooy dogal ci ñoom lu ko neex te loolooy am ci secret boo xamante ne moom mooy ki garder secret boobu te xam ko xamul ko kenn ku dul sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi ak lenn nag ci aarif yu mag yàlla lu ko neex rek kay am lu ko neexut doo am kon nag wasaami xan ay waay yàlla jéggalal maanaam mooy excusez la excuse xam nga xam nga naan xam nga buñu naan euh, euh, euh, fi ñu romboon sànq ilayka madale da raja maghfiratan wax nañ maghfira mooy pardon habli musamahatan excuse loolu mooy <laughs> am am ah? am na nuance voilà ah fii tamit mu ne kon ah wasaabi xan waaye waaye yàlla maa ngi lay mu def ci noonu tawfiq bi wane ne dama bëgg dama insister ci ñaan bi ñaan bii moom particulièrement dama ci insister yàlla nga jéggal excusez saamixan waalidina suñu waajur yi wa suyuxa ak sëriñ yi wa man ak képp koo xam ne xat ci lu wér wala du jur nañ ko képp koo xam ne suñu waajur yi jur nañ ko képp koo xam ne suñu sëriñ yi jur nañ ko yépp jéggalal excusez wazawil islaam yi ak borom islaam yi ñépp ñu bokk ci islam jéggalal yallaahu yow allah ah dañuy yem fi insha allah bu benn yoon ñu gën a yaatal parce que wax nañ ne am na détails yu ñu war a dugg fi mm-hmm. insha allah benn yoon ñu yeggal wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin labbayk en